alors bala ñoo ko continuer euh, am na lu sëriñ bi doon wax radiyallahu anhu bim naan boo fàttale ko wa naqalu an waladil abbaasi alayhima ridwaanu rabbin naasi tafdila rak'atayn biqtisaadi ma tafakkurika dil fuaadi ala qiyaami kulli laylin wal fuaad saahin bi ghaflatin falazim ijtihaad bi muy wax loolu le dañ cee bëgg dikkaat ndax waxuñu woon fan la bon mbir la moo xam ne euh, ki ko solo la ñu waxul woon voilà ki solo wax joo jële mooy boo ko doon seet yow ci téere yi fan nga koy fekk voilà dane woon mooy toxal nañu jële ci al waladul abbas waxoon naa la yaa ngi fàttala ko bi ma la ne mooy kan nga ne wal aba alfadlu ibn abbas <laughs> waaw fàttala ko naa ko <laughs> radiyallahu anhu ma ne la est-ce waaye du moom ki gën a siiw Mawlaana Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne toxal nañ ci moom yal na borom bi gërëmul yàlla nekk ci moom ak baayam wala baayam ak moom la <laughs> anhuma tey rak'atayni mooy daal di gënale ñaari rakka biqtisaad yoo xam ne yu diggu dóomu la waaw maa tafakkurika ànd ak xalaat bil fu'aad ak sa xol loolu la gënale ci kaw xiyaamul layli goo xam ne yow sa xol bi daa yëgadi ci yëgadi la nekk waaw léegi loolu doon al imaam ki ko soloo mooy al imaam ibn Mubaarak al Marwazi rahmatullahi alayhi moom moo ko soloo ci loo xam ne ci Mawlaana Ibn Abbaas ci kitaabu Zuhd wa Raqaa'iq mooy téereem bu am solo boobu mooy al imaam Abdallah ibn Mubaarak al Marwazi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu hmm? Eh, ko noonu boo demee boo eh, eh, ñoom al imaam ibn kathir mu ngi koy tudd ci tafsiram bi daal dina koy indi naka noonu lee ba muy tafsir suuratu ali imran ah, laayab 192 ba jàpp 194 indi na fa wax ji nga xam ne moom la mawlaana ibn abbas jële ko ci ki nga xam ne mooy abdullah ibn ibn mubaarak mu ne mawlaana ibn abbas dana rakaataani muqtasidataani fi tafakkurin xayrun min qiyaami layla wal qalbu saah mu ne ñaari rakka yoo xam ne yu diggu dóomu la yu yem la fii tafakkur gudduñu noonu de waaye ànd ak la nga xam ne mooy xalaat ga di ci xalaat bu baax di ci teewlu xayrun moo gën fuuf min lay layla ci taxaw guddi goo xam ne daa fekk wal qalbu yow sa xol ba saahin mu ngay yëgati kon loolu lañ bëggoon a ñëwaat walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu war a tey fi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu gisoon nañ ci jotaay bi ñu weesu boo fàttale koo jeexaloon nañ laadaa bi tegginu jàng alquran loolu waa al azim ja'alana allahu min ahli al quran ndax ñooñ ñooy ahlullah ahlul quran ahlullahi wa xaasatuh waaw ah waa al quran hein ñoom ñooy waay ñooy waay yàlla voilà ñoom ñooy waay yàlla te ñooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi nga xam ne tabaaraka wa taala ñoom la jagoo allah Allah ndax kat ah <laughs> waay mbir maa ngi noonu de boo ko fi bàyyee nag ndax ndax eh, ndax waxe keneen ah wala leneen saway yaa ko teg sa bopp sëriñ bi radiyallahu anhu lim ci wax nii bari na te boo taxit eh, ci kanam dinañ gis bu koy tëj <laughs> li li li nga xam ne loolu lay wax ah wow watax yonent ma lay sa sama ko wax di sayyidina anas lii ma wax li ma wax noonu sànq ab xaris la di nga ne ma ah oui xaris ma ne la waaw sayyidina anas ibn malik Moodu moo ko soloo radiyallahu taala anhu comme ni ko imaamu Ahmad daal di soloo ah na ko noonu al imaam ad-Daarimi ak ñoom imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi mu ne inna lillahi ahliina min an-naas qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam man hum qaala hum ahlul qur'aan ahlullahi wa xaassatuhu allah wax yi màgg na waxu borom bi la wallahi mu ne boo yorente ma lay saa saam ne inna lillahi ahliina min an-naas borom bi am na ay ñoñ ñoo xam ne ci nit ñi waaw moo tax njabootu yàlla bu ñu naan njabootu yàlla am nay jamono laata ma doon ma doon euh, ndax hadis bii nii xamoon naa ko sax sama xel demu ci woon dañ doon wax ne mais wax jooju est-ce que jub na waaw jàppoon ne wax jooju jubul ndekete si inna lillahi ahliin borom bi am na ay ñoñ ay ni naan ñii ñooy way yàlla voilà minan naas ci nit ñi ci jaamam yi waaw non njabootug yàlla lañ doon wax jaa yàlla lañ doon wax mais jege nag lii <laughs> lañ doon wax ne loolu est lañ doon poser wu question waaw <laughs> mais mu ne inna lillahi ahliina minan naas borom bi tabaaraka wa am na ay ñoñ ci nit ñi xaalu ñu ne ko mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man hum mais ñoom ñooy mu ne hum qaala mu ne hum ahlul qur'aan ñooñ ñooy waa alquraan ñooñu ñooy ahlullahi ñooy waa yàlla wa xassatu te ñoom la borom bi jagoo allahu akbar allahu akbar ja'alana allahu minhum amin waay wa kullu kon nag sëriñ bi radiyallahu anhu kon di continuer kon bi weesu waxoon nañ kon ñu jëlaat ko rek voilà walaysa tukrahu la def thiqaati qiraatun fi ayma awqaati amma alladhi min ba'di asrin maana amina fa innana yahu la yusma'a alla lahu bi annaha diraasa ahlil yahudi fam bidan qiyaasa waxoon na ne amul nag benn waxtu ci waxtu yi yoo xam ne dañ ciy sib jàng alquran ci waxtu man di doon mu ne daal waaja nga xam ne dana ginnaaw tàkkusaan da koy tere mu ne kooku ak terrain boobu kenn du ko dégg te pourtant boroom xam-xam na c'est pas n'importe qui bu doon n'importe qui kenn du tudd turam fii kenn du wax ay wax lool il faut ñu xam ko mooy boroom xam-xam yi bu ñuy wax ba naan am na diw nee na diw nee lool loolu du du ab lamda wala ku xamul dara de boroom xam-xam la moo koy wax sauf que lu mu màgg màgg lu mu teg teg bu ñu xoolee gis ne wax ji dafa wuuteeg alxuraan wu rëcc sunna mais. lu ko aji aji borom téere ba fonk fonk <laughs> da dañ ko sëriñ ñu ne wax kooku ak ak ak teram kenn du ko dégg voilà te waxoon n'importe qui voilà mais sauf que mooy mbir mi loolu la ñun nag loolu lañ xamul lii sëriñ bi di ñu jàngal lii lañ xamul te borom xam-xam yu dëgg yi nii lañ la borom xam-xam nii la waaw da gis mu naw nit waa di wax nit ci nit koo xam ne mais fi mu ko teg. daanaka da nga naan kii tegu fa kenn mais bu gisee benn wax boo xam ne ci mooy mais lool lu lu raar lay doon mu gis ne wax bii dafa wuteeg en tout moom ni mu dégg-dégg bi am ci alquran ak sunna wala bu yàqu alquran wuteeg wax yooyu da teg mais ak li muy màggal màggal waajaa ah. xam nga loolu taxoon ak Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax naan samay wax bu ngeen jot géej samay wax dara ñu wax lañu wala ñu nettali leen ci dara samay wax yii ak lu ngeen mën a lu mën a agsi ci yéen teg leen ko ci miisaanu sharia teg leen ko ci balance sharia ngeen seet bu àndeek moom ngeen jël bu àndul ak moom ngeen ba loolu waxu ko parce que ay fair play de ñoom dañoo xamoon yooyu yàlla kese lañ doon gis waaw mooy ne loolu la waxu amul waxu kenn koo xam ne moom jomb na ay waxam ñu koy delloo ci alxuraan ak sunna amul amul nit ku jomb loolu ay waxam dañuy soxla di xool alxuraan ak sunna waaw moo tax mu ne samay wax delloo leen ko ci misaanu sharia ci sharia bii alquran ak sunna delloo leen ko ci bu dëppoo ak moom ngeen jël bu dëppoowul ak moom ngeen teg ko nee lu xanaa du loolu la ñoom al imam Abu Hanifa ñoom imaamu Malik ah ñoom imaamu Shafi'i ñëpp ko borom xam-xam ñëpp sax même ñi ñu nettaliwul ci ñoom ne wax nañ ko nii mu leer seen jëf ak seen wax yëpp lool la ida sahha al hadith fa huwa madhhabi al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi da doon wax ne bu xadiis bu xadiis wéree fekk man ma waxoon lu wuteeg moom xam leen ne fekk nekkatuma fi ma ne sama wax jama jama doon wax dindi leen ko ngeen teg ko fële te xam ne xadiis bi moom mooy sama yoon moom laa topp mooy sama sóobuwaay waxoon nañ la imaam Abu Xanifa li wax keroog rahmatullah alayhi wa radiya anhu bu sama wax juuyoog waxu yonent bi alei saatu salaam jël leen sama wax ngeen fëgg ko ci miir bii laa dóor leen ko ci tël waaw boroom xam-xam yépp a ci yam amul ku ci génn awliya u yépp ñoo ci yam waaye képp ku fi ne kantaa kire moom ginnaaw tàkkusaan moom day tere ku ci jàng alxuraan mu ne kooku moom fa inna nahyahu la yusma kooku ab tereem googu muy tere kenn yàlla tere ñu koy dégg dégg ba waxatu balaa ñuy jëfiloo <laughs> allahu akbar doo xam-xam day màggal nit wallahi day màggal nit ku ko yor yàlla tax ku ko yàlla tax jàppanal la te ngir moom day màggal nit waaw parce que en fait dul gis keneen ku dul yàlla képp bu koy màggal yàllaa tax koy ñàkk màggal yàllaa tax say wax yàllaay tax say jëf yàllaay tax say ñàkk jëf yàllaa tax ni xamul nag dara àgguñu foofu ba pare bëgg ay mbumbaay ak eh, gis leen ma wane ne ñoom vraiment dañoo gëm ñoom dañoo xër ah te lépp defuñu ko lu dul bëgg rek ñu ñu ne waaw diw de keroog lii ak lii ñoom ñoo fiy nekk di kaas di kii te xamuñu dara voilà wal iyaazu billah